ci jotaay bii ñu génn liñ doon gis mooy saba fan la jóge ndax turub suuf la walla turu jigéen la walla turu mooy mooy mooy bi nan lañ def waa waasoo wala ba tudd saba ndege seen maam moom moo tuddoon noonu la di saba kon waxoon nañ la loolu le ci xadis bi nga xam ne moo nekk ci sunanu al imaamu tirmidi ak imaam abu daawud ak seen sëriñ ak sëriñu imaam abu daawud di al imaamu ahmad ibn hanbal ci musnad bi loolu lépp di ko leeral léegi nag ñooñu kon ginnaaw bi ñu xamee loolu waa kon saba kon xam nañ fan lañ féete woon mooy ci yaman mooy yaman fële boo demee ci Arabie saoudite ca suufam dëkk ya nekk ca suuf réew ma nekk ca suuf di yaman foofu la ne woon te soriwul fi nga xamante ne nii mooy capitalu Sanaa Sanaa mooy capitalu yaman bu léegi bi mooy xam nga Sanaa moom yaman dafa am ñaari capital comme ni ñu ko xamee. voilà Sanaa nag moom mooy benn la ci capital yooyu foofu mooy ñoom ñu ngi dëkkoon nag foo xamante ne ñu ñoo Saba foofu daa amoon benn dig benn benn barrage bu rëy boo xam ne lañ fa defoon boo xam ne muy sabdu Ma'rib la tuddoon mooy mooy barrage bi nga xam ne mooy comme ni Sénégal ñu naan euh, euh, fi euh, fleuve Sénégal ñu naan ba barrage de kii euh, du fleuve Sénégal yooyu noonu ñoom dañ cee amoon yu rëy ñaar yoo xamante sadd booy benn boo xam ne mooy saddu Maghrib foofu la lañ dëkkoon nag seen dëkk bi nekkoon lu naat borom bi defaloon leen ay verger ay tool yoo xamante ne yu naat la bokk ci àjjana kaw suuf yi waaye nag ñu weddi loolu la suñu boroom bi nag di weddi di nettali fii mu ne laqad ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim ci laay fukk bi ak juróom mu ne laqad dëgg kaana nekkoon na li saba in ñeeloon dem nekkoon na ngir waa saba fii maskanihim ci seen dëkk waaye aaya muy màndarga yoo xamante ne nii yuy wone kàttanu sañ-sañu man-manu borom di tabaaraka wa taala mu ne yooyu nan laa ko feeñal nan laa leen ko defale mu ne jannataani dëkkuwaay yu baax la yoroon waaye ma defal leen jannataani ay yamini wa shimal ma defal leen ñaari tool yu rëy rëy rëy yoo xamante ne nii mooy ay verger ay tool yu bari ta naat naat naataange boo xamante ne bu jéggi dayo la woon yenn yi féete fi nga xamante ne moo leen féete ndejoor yeneen yi féete fi nga xam ne moo leen féete càmmoñ kuru suñu boroom defal leen loolu lépp nag xéewal mooy taw doonuñ ko ñàkk barrage bi mooy ndox yi nga xam ne ñooy ñëw bari ñu koy mën a def foofu am barrage yoo xam ne moo koy garder ba ndox yi du mën a di di di dal ci kaw nit ñi di daanu ci kaw nit ñi di yàq seen dëkkuwaay yeeg seen tool yi nga xam ne la ñu woon ca tool ca ndox yi mooy dañoo amoon ay système d'irrigation yoo xam ne moom lañ mënoon di di suuxate seen tool yi ci loo xam ne doonuñ ci woon sonn ndox mi di génn ndànk barrières yi nekk fa barrage u saddumaari dég yooyu lee léegi nag suñu borom defal leen xéewal yooyu nag ne leen nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen xéewalu boroom yi nga xamante ne nii moom la leen defal de washkuru la te na ngeen ko sant nag mooy sant ci xéewal gi leen def ndax xéewalu borom bi fu mu la defal xéewal rek mooy ne daa am par force yow nga sant loolu xéewal góogale daa nekk ca gannaaw de ne loolu nag mooy lan xéewal gi ma leen defal mooy lii baldatun lii ab dëkk lu waaye boo xam ne tayyibatun bu teey bu ma leen defal seen dëkk bii wa rabbun ba pare ngeen teg ci am borom boo xam ne ghafurun kuy jéggalaate la si yépp yoo xam ne def ngeen ko ci rëcc rëcc di pare na ngir jéggal leen ko de bim leen defalee loolu nag da leen a yónni ay yonent yoo xamante ne comme ni ñu ko gisa woon ci jataay bee weesu rek wali kulli qawmin haad wa ma min umma amul benn xeet illaa xalaa fiha nadir lu dul ne jaar na fa koo xam ne da leen di xupp ñoom ñii yonent ay yonent la leen borom bi yónni woon bi leen defalee xéewal yi yépp daal di leen yëgal nag ne leen mbir mi lool la léegi nag sant leen walla kulu lekk leen yonent yi naan leen alayhimu salaatu wassalaam kulu min rizq min rizqi rabbikum lekk leen ci seen wërsëgu borom bi mu leen defal washkuru la waaye na ngeen ko sant nag ci xéewal ji leen defal de baldatun dëkk boo xam ne tayyiba bu teey wa nag borom boo xam ne xafuurun aji jéggalaakoon la gaa yi nan lañ ko def fa aradu ñu du dummóoyu leen waaye topp leen nee ngeen naan lan baldatun war wa rabbun xafuur ban rabbun xafuur lii di suñu nguur nga naan lan fa aradu ñu daal di dummóoyu fa arsalna bi ñu ko defee nag dummóoyu ne waay yow yàllaay lan lii di suñu nguur on a bien travaillé dañoo sonn ngir mën a defar lii lépp waaye yow defar suñu kii système dirigation yi defar suñu ndox yi fi koy taataane defar ay barrage ay barrières yu baax yoo xam ne mooy téye ndox mi ñu man ci di arroser suñu tool yeeka roose lu nekk ñu def ko ba yi ngeen ñëw naan ñu ay rabbun waaye baldatun tayyiba rabbun ghafur jàll leen nele fa aradu ñu daal di du mooyu fa arsalna alayhim ba ñu ko defee nag borom bi nee na ma mbugale leen yoor ci seen kaw sàtti seen kaw saylal arimi muy waanewu baaraal ba mooy barrage ba la borom bi daal di màbbal barrage bi màbbu ndox mi nag daal di dugg ci biir dëkk bi yàq tool yépp wa baddal naa ñu daal wa baddal naahum ñu changer leen daal di leen soppil bi jannatayhim seen ñaari àjjana yu rëy yoo yële seen tool yu rëy yoo yële seen verge yu rëy yoo yële ñu la waxoon ci kaw laaya bi bi bi jiitu woon ne jannataani an yaminin wa shimal ñaari tool yu baax te rëy bul xalaat toolu ñaari pepp yi nga xam ne matul sax ab néeg ay quartier yu rëy lépp di ay tool lépp nag ak foyteef yu wuute yoo xamante ne nii lu ne façon foyteef bu ne daanaka doon ko fa doon gis te amul woon ñu naan saison bii am na mooy xewagul mooy jamono xewagul ak waa saison wam jotagul déedéet da doon tout le temps jamono ju nekk da doon génne li nga xam ne mooy ay fruits yu baax ay foyteef nit ñi di bànneexu léegi nag biñ defee loolu du mooy suñu borom daal di. génne kii ba daal di daal di mbir ma daal di euh, déchaîner li nga xam ne mooy ndox mi fleuve bi daal di sede mooy ne barrage ba daal di sede nag mbir ya yàqu ndox ma dugg ci biir dëkk bi nag wa baddalnaahum nee na ma ma soppi bi jannatayhim seen ñaari àjjana yoo yële ma leen defaloon ma soppi ko jannatayni yeneen ñaari tool yoo xam ne nag zawaatay uklin ñoom tool ya ma fa mujj def mooy ba ndox mi ñëwee dafa yàq lépp léegi lépp yàqu nag ba loolu mu nekk benn marécage boo xam ne saa yi daanaka boo ciy dox ci ay poto poto yu metti ngay dox léegi nag ba loolu lépp yàqoo suñu boroom defal leen nag zawaatay uklin ñaari to soppil leen ko ci nekkoon ci ndejoor be càmmoñ bi yeneen façon tool yoo xam ne yoo xam ne boroomi ukulin ay ay ay meññeef la xamtin yu wex a wex a garab yoo xam ne yu wex a wex a wa aslin mooy yoo xamante ne ay tamari mbir yoo xam ne mooy façon garab yooyu nga xam ne daanaka kenn du ci jariñoo dara mooy manoo cee sax nekk yow toog ci seen suuf di kerlu manoo ko te tamit meññeef yi daanaka amul meññeef yenn yi sax ay ndég lay am yoo xam ne mooy jame wa shay'in ba ca tane woon daal ak tuuti min sidrim ci wàllu ci xay garabu xay am ñu ne mooy jujubier mooy garabu siddim walla déem wa wa shay'in ak lenn min sidrin ci déem xalilin bu néew boobu boobu kese moo ci doon joxe lu ñuy lekk te xam nga ndax wax dëgg yàlla ku jóge ci ay garab yoo xam ne ay pomme ay orange ay mango ay lu nekk la doon joxe ay raisin yooyu yëpp nga jóge ci dal ci li nga xam ne quand même mooy garabu si déem mooy vraiment mooy yow fa nga jógee moom ak fa nga dal moom daal dinay metti suñu borom comme kanak ñoo ko defal seen bopp ñoo dumóoy suñu borom fay leen loolu wasi la ca tane daal mooy wa shay'in tuuti min sidrin ci déem ci xay xalil goo xam ne gu néew la goo xam ne matu leen dara taw yenn garab yu bari yaa wax a def nag mooy uklin xamtin wa aslin mooy garab yooyu nga xam ne dañoo wex xat gis nga boo leen ñamee bés boo ñamee seen non seulement seen écorce yi seen dañoo dañoo wex mooy ne boo ñëwoon fii di di xas di seen kii bi seen seen seen seen branche yi dafay dafay weex waaye li ñuy génn dafa weex xat waaw loolu la leen borom bi daal di mujjee kon la ca tane mooy sidrine boo gële mooy cèdre goo gële di li nga xam ne xay goo gële wala jujubier goo gële ko tuuti goo gële suñu borom ne daalika naka nii nag jazaynahum laa leen faye laa leen faye seen rummóoyu gi ñàkk sant xéewal gi leen borom bi bi defal lu tax bi bimaa kafaru ca sababu la nga xam ne moom la ñuy weddi suul jëf wahal suñu borom ne wahal ndax lu tax wahal ndax nujaazi du ñu fayee li nga xam ne mooy rek la waaj a def mooy faye lu toll ni la nga def rek illal kufur lu dul ka nga xam ne mooy weddikatu yàlla bu mag bi mooy weddikatu yàlla yi borom bi la nga def ci lu bon loolu rek la lay joxaat du la yooyu moom borom bi du fayantoo déedéet moom moom mooy day def yoo xam ne yii baax na borom bi daal di koy fulandi mu def yoo xam ne du noonu borom bi jéggal ko daal di koy jéggal kon waxal nujaas yi ndax duñu fayoo gaa yi duñu fayee ñi nga xam ne rek tolloog rek illal kafuur yi nga xam ne moo tolloog yi nga xam ne mooy seenug weddi góogale nga xam ne moom lañ weddi woon waaw ñu faye leen loolu rek weddikat bi moom ñu faye ko rek weddeem góogale du mooyu góogale suñu boroom nag ne ginnaaw gi te am na xéewal geneen gu ma leen defaloon du tool yi kese wajaal naa ñu def du defoon nañu laata ñuy ñuy du mooyu baynahum seen diggante wa baynal qura ak diggante leen réew yi gox yi nekkoon seen wet mu nekk allati baarak naa ya nga xam ne ñun borom bi ñoo ko barkeel fiihaa ca doxo xoo jëlee quran zahira ay gox yoo xam ne dañ ko doon seen nii mu jege woon leen bu ñu fa bëggee dem mooy du sori waaw mu nekk yoo xam ne zahira dañ koy feeñ ñu man koo gis wa qaddarna fiha sayr ñu daal di fay natt ni nga xam ne dox bi bu ñu fa doon dem mooy ne boo xëyoon foofu jóge ma fi saba di dem ci gox yooyu nga xam ne borom dee leen barkeel te soriwuñu woon nga xam dañ doon mën a def ay échange di soppawante ngeen xam ne njaay ak jënd ak njaay mi di dox waaye doxalante bi di doon dox nga tuuti lañ doon dox rek bu ñu xëyoon daanaka boo jógee fi saba nekk di dem ci gox yooyu boo fa doon dem daanaka boo xëyee yow moom fa ngay mën nga faa añe mooy heure sieste mën na la faa fekk boo fa jógee heure sieste yow heure balaa guddee jot nga àgg borom di defal loolu lépp waqat dar naa ñu natt si yaa ci seen diggante as dooy dox gi soriwul ne leen nag siiru dox leen fiihaa ci yii nii seen diggante yii ngeen di dox di baagante di ngir mbir yi di dox seen diggante mooy mooy commerce bi ak échange yi di dox layaali ak guddi yi wa ay yaaman ak bëccëg yi amini na ngeen nekk ci kóolute amul woon insécurité di dox naan yée comme ni xawoon dëkku arab yi fële côté Makka yooyu nga xam ne boo doon dem yenn yi naan yée mbaa waa tay waa qabilatu tay mbaa duñ ma duñ ma duñ ma kar yooyu amul woon ak yi suñu réew yi ñu naan yée am na quartier sàngam moom boo fa jaaree guddi après timis yow yaa saraxe sa bopp loolu moom amul mooy dañoo nekkoon ñoo xam ne borom bi joxoon leen kóolute nga xam ne guddeeg bëccëg man nga ciy voyage yi dara doo tiit dara loolu la borom di defal leen ko fa xaalu gars yi nag waa yow waaye ñun soxlawuñ yi quoi dem mooy nit bi borom bi da lay defal xéewal nga dem ci xéewal gi nekk ci nekk ci ba fàtte xéewalu borom bi loolu lay wax ñi nga xam ne baddalu ni'matallahi kufra ñoom ñooy weccee li nga xam ne mooy xéewalu yàlla gi mu leen defal ñu wecc